di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. wa naxnu bi namira wa nahnu bi namira ñu ngi woon namira qurba arafa nga xam ne soriwul woon fi nga xam ne mooy arafaat fi nga xam ne soriwul woon arafaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jóge woon fi nga xamante ne mooy Mina ginnaaw ba nga xamante ne nii fa fa demee ci yawmu tarwiya muy li nga xamante ne mooy ci huitième jour bi jullee fa tisbaar tàkkusaan timis ak gée mu daldi ak fajar ba nga xam ne ci la toog tuuti bi mu fajar ba jant bi génn mu digal ñu daldi koy indil waruwaayam mu digal ñu defaral ko ab tànt fa nga xamante ne mooy namira mu daldi di jël daldi jublu fa nga xamante ne ni mooy namira qurba arafa nga xam ne sorewul arafaat ñu ne woon ci xadiisu seyyidina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram bi nga xam ne al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri an rahmatullahi alayhi moo ko solo comme ni nga xam ne noonu lañu ko tudde woon moom al imaamu muslim mu ne xaddatana abu bakr bn abi sheyba wa isxaaqu bn ibrahim jamiican an xaatimin qaala abu bakr xaddatana xaatim bn ismaacil almadani an jacfar bn muhammadin an abiihi annahu qaal daxalnaa ala jaabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anil jamii al imaamu muslim mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba al imaamu ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim ak isxaaq ibn ibrahim di ibn rahawiya jami'an ñoom ñépp an xaatimin ñu jële ci xaatim mu ne qaala sama sëriñ bi nga ne mooy abu bakr nag moom xaddatanaa la wax dane xaddatanaa xaatimun mu ne nettali nañu xaatim ibni ismaila di doomi ismail almadaniyu kojoowoon ci waa medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam an jaafar ibn muhammadin mu jëla ko ci al imaamu jaafar ibn muhammad as-saadiq an abiihi mu jëla ko ci baayam de muhammadul baaqir radiyallahu anil jamii mu ne dugg nañ ci seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma loolu mooy càllale bi moo laajoon ko ngir seydina jaabir daal di koy nettali ajug yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi agsi woon nag fi nga xam ne ci la agsi fi nga xam ne mooy namira jóge fi nga xam ne mooy mina set kilomètres de la de la mosquée la Kaaba nga xam ne sept kilomètres la digganteem ak jàkkaay kaabatal musharrafa zaadaha llaahu tashrifan wa takrima Arafat nekk dix kilomètres environ digganteem ak jàkke ji ah non Muzdalifa voilà di dix kilomètres di vingt Arafat Mina sept kilomètres digganteem ak environ mosquée yone mosquée gi Muzdalifa nekk environ dix kilomètres de la mosquée jàkkaay Kaaba gi Arafat nekk environ vingt kilomètres yonent bi sallallahu alayhi wa nag agsi woon na Namira xaytu amara bi qubbatin lahu fa duribat la fa nga xam ne fa la digaloon digle woon joxe digal ngir ñu defal ko fa benn tànt ñu defal ko ko foofu fële fa duribat lahu bi namira fa saara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala tashukku qurayshun illa annahu waaqifun inda al mash'ar al haram mu ne te waa Quraysh amuñu woon benn dut bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di dem jóge Mina amuñu woon dut amuñu woon benn sikki sàkk que ne dina du du dépasser fii nga xam ne mooy Muzdalifa du ko dépasser quand di dem ca arab ya wax waxoon nañ la tax ñoom dañ doon wax ne ñoom duñu dem foofu parce que ñoom ñi ñu doon ñoom waa Quraysh waaye fa ajaaza Rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dépassé foofule xatta ata arafa ba na agsee jege arafa waxoon nañ la xatta ata arafa tekkiwul ne ba bu ba mu agsi ba ñëw nag ci arafa déedéet mooy namira moo tax mu ne fa wajada al qubbata qad lahu bi namira fa nazala biha yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fekk tànt bi mu digaloon ñu defar ko ko fekk dóoral nañ ko ko defalal nañ ko ko foofale fi nga xam ne mooy namira fa nazala biha mu daldi wàcc foofale moom alayhi salaatu wassalaam moo tax ñu ngi woon namira mu ngi woon namira foofale la ne xatta ida zaagat ash-shams amara bil qaswaa'i fa ruxilat la ba ni nga xamante ne ci la jant bi di jénge ah ba ni nga xamante ne jant bi newul ci zénith bi mooy jéng na mooy jamonoy heure tisbaar Ah? mu daldi moom alayhi salaatu wassalaam amara bil qaswa mu daldi digal ne qaswa muy jëlee moom di fa ruxilat la nañ ko ko waajalal tegal ko tegam gi bi nga xam ne moom lay toog fa ataa batnal waadi mu dikkal nag ca biir xurwa waaw léegi batnul waadi bii lañ la waxoon waay mooy ban xurwaay waxoon nañ la diggante namira ak arafa am na benn bërëb bu nekk seen diggante foofu nag la ne bi mu ñëwee namira fa lañ ko defal tàntam mu nekk fa ba ni nga xamante ne nii ci la jant bi jenge mooy nekk au zénith ba jeng mooy jamonoy zuhr yonent mi alayhi salaatu ñu waajalal ko alqaswa ñu waajalal ko mu war fa ataa batnal waadi mu ñëw ci biir xur wi mais wan xur wan xur mooy urana voilà batn urana batn urana ah kon jàpp nga ñaata ñaata kii nga jàpp ngoongu namira xoorana arafa <laughs> ñetta ngoongu waay jàppal ma loolu waay allahu akbar namira urana arafa namira urana arafa <laughs> tànt bi fu mu ne nga ne ma namira ma ne la boo jógee namira fu mu dem nga ne ma urana bat na urana ma ne la très bien très bien c'est bien ça j'apprécie <laughs> léegi ah léegi nag am na benn affaire foofule bat na urana ah na bokkul ci Arafat xam nga waxoon nañ la ne namira bokkul ci Arafat waaye na bokkul ci Arafat mais moo gën a jege nag Arafat que namira <laughs> moo tax bi ñuy tëj bii weesu bi ci jataay bii weesoo ma diggante Namira ak Arafa am na bërëb bu fa mooy ban bërëb wax nañ ko nii mooy batnu Urana Urana Urana nag moo gën a jege Arafa mais bokku ci ci li a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaw ah. dañuy nettali nag ci al imaamu Malik rahmatullah alayhi lu wuteeg lool ko ne urana si ci ci waaye li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ne urana bokku ci urana bokkul ci arafa bokkul ci arafaat dafa nekk xur woo xam ne dafa yaatu moo tax amaana xikma bi ci ne yonent ma lay saab saab wax mu ñu mu mu digle bi mu newee namira bi mu fa wàccee waaye bala ñoo dem loolu day dañ ciy jànge ne kon bésu Arafa nekk ci ay tànt lu dagan la nekk ci loo xam ne daf lay daf lay daf lay làq jant bi daf lay muur jant bi dox sa digganteeg jant bi loolu lu dagan la sunnaay yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam ndax tànt bii ñu ko defal imagine woon ne mu ne defal leen ma tànt ba pare mu nekk fële bàyyi fa tànt ba te tànt ku ko defal mooy foofu xam nga ni muy tànke ku fa dem rek du man mii nga xam ne ma masakuma faa dem maa lay expliquer ni muy tànke ku fa demagul nag xamal ne maag yow këni lu tàng day tàng waaw <laughs> yaakaar naa bu dee xam nga kenn ko ak kese boo ko laajee ci tàngaaru foofale dina la ko wax ak xeer yu rëy yu nekk foofale ak suuf seeg xeeru Makka yi te loolu loolu mooy xaqiiqatu tawakkulu waxoon nañ ci am na lu ñu waxoon as lëf ci lu mel noon keroog dañuy tudd waxu abu israil bi ko yonent mi aleyhi salaatu salaam gisee mu taxaw ci naaj wi def tànku neen mu ne mbay kii kan la lii lu lu ñu ne ko hada abu israil nazara allah yastadil ñu ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xamoo kii kii mooy abu israil de dafa nizar nag xam nizar boo xam ne nee na moom du du du du du kerlu day nekk ci naaj wi te day def tànku neen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne déedéet digal leen ko moom abu israil falyastadil na nekk ci ker gi ah te tamit na nekk ci ker gi te na sol ay dàll loolu mooy tawakkul moo tax seydna Muusa ibnu Imran salaat wa wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ci la demoon ci madi euh, Madiyan ba mu demee fekk mu tàng jër lan la suñu boroom waxoon فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير moo ja suuratul Qasas moom Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ba mu rootalee ñaari soxna yoo yële ba pare ثم تولى إلى الظل kon mooy fa mu newoon dafa am naaj looloo tax suñu boroom ne ginnaaw gi mu toxu dem jóge fa naaj wa nekk ndax foofu dafa doon root ba mu paree ci root gi rootal gam doon rootal ñooñ dafa dem xooli ker gi mu dem ca ker ga loolu mooy at tawakkulu ala waaw ndax nekk ci ker gi di yëg neexaayu ker gi ak seddaayu ker gi ci ngay gina a mën a sante yàlla que boo newoon ci naaj bi waaw kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii dañ fiy jàng ne nekk ci ker gi bésu Arafa ci tànt yi loolu lu dagan la nanga fay nekke nag loolu dinañ ko gis après insha allah mais fii mooy namira ginnaaw gi kon xadiis bi mu ne ñu lan euh, ah. am na loo xam ne dama ko naroon a fàtte am na lu ma naroon a fàtte bon ngeen jéggal ma de ngeen jéggal ma parce que sànq laata may maa ngi naan loolu lañuy ñuy mais sama xel gént na ci mooy ha Seydina Anas tay Seydina Anas daf ñoo nettali benn affaire bu amasum solo waaw mooy diggante Minan jëm Arafa mais yonent ba lay saar saar xam nga xadiis naa Jaabir bu duggul ci détail bi ñuy dem lan lañ doon wax est-ce que daa am luñ doon wax Seydina nañu waawow waawow am na luñ doon wax kay am na luñ doon wax ah am na ñu ne waaw Seydina Anas ibn Malik moo ñu ko nettali wal xadiis te xadiis boobu noonu ah mu ngi ci saxiixayni mu ngi ci saxiixayni al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye al imaamu Muslim ibnul Xajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy solo. al imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi mu ne xaddatana Abdullah ibnu Yuusuf mooy buntu bi mu def at-talbiyatu wat-takbiiru idaa gadaa min Minaa ilaa Arafa voilà buntu at-talbiyatu talbiya wat-takbiiru ak di kàbb di def Allahu akbar idaa gadaa min Minaa ilaa Arafa bu nit ki jógee xëye Minaa di dem Arafa bu nit ki xëyee jóge fi nga xamante ne mooy Mina di jëm Arafa foofu nag la ne xaddasanaa nettali nañu Abdullah ibnu Yuusuf mu ne nettali nañu Abdullah suñu sëriñ Abdullah ibnu Yuusuf imaamu daaril hijra an muhammad ibn abi bakr saqafi mu jële ci muhammad ibn abi bakr as-saqafi ah radiya rahmatullah alayhim annahu sa'ala anas nee na man moom sa'ala anas ibn malik dafa laaj seydina anas ibn malik radiyallahu anhu wa huma ghadiyan min minan ila araf te ñoom ñaar muy abu bakr non Muhammad ibn Abi Bakr as-Saqafi radiyallahu anhu ñu ngi dem xëy di dem Mina mook Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne ko kayfa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mais Seydina Anas man de daam lu ma la bëggoon a laaj mooy mais ana lan ngeen doon def kayfa ana lan kuntum nekkoon ngeen na di ko jëfe di def fii haadal yawm ci bés bii muy bésu bésub Arafa bii nga xam ne ñu ngi xëy nii jóge Mina may yow Seydina Anas ak mbooloo mi di dem fekk dañ doon aj fi nga xam ne mooy Arafa mais lan ana lan ngeen doon def yéen saxaaba yonent bi alayhi salaam ak yonent bi alayhi salaam bésu Arafa lan ngeen defoon naa Anas ne radiyallahu taala anhu wa ardaa kaana yuhillu minna almuhillu falaa yunkaru alayhi wa yukabbiru minna almukabbiru falaa yunkaru alayhi allah <laughs> eh. mu ne moom Seydina Anas ah mu ne kaana yuhillu min al muhil fala yunkaru alayhi waaw dafa am ci ñun ñoo xamante ne nii doon nañ talbiya labbayk allahumma labbayk labbayk allahumma labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak loolu am na ci ñun ñu ko doon def fala yunkaru alay kenn doonu ko woon wax eh eh yow lii ngay def baaxut eh lu tax ngay def lii eh, déedéet waaw kaana yuhillu minna al muhill minna fala yunkaru alay waaye wa yukabbiru minna al mukabbiru fala yunkaru alay waaye it aji ki nga xam ne ci ñun saxaaba yi radiyallahu moo doon def lan moo doon def li nga xamante ne nii mooy takbiir at takbiir allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu ko doon defit fala yunkaru alay kenn doonu leen woon wax ne ne eh, lan moo tax ngeen def takbir te du ngeen def talbiya loolu Seydina Anas leeral ñu lool naka noonu la imaamu Abdallah ibn Umar radiyallahu taala anhu wax comme ni xadiis bi nee ci saxiixu al imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne gadawna ma rasulillahi ah, sallallahu alayhi wa sallam min Mina min minan ila arafatin fa minna almulabbi wa minna almukabbir waaw seydina wa mawlaana bnu umar radiyallahu anhu mu ne wa an abi gadaw naa xëy nañu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min minan ila arafaat jóge minan di dem arafaat fa minna almulabbi wa minna almukabbir am na ci ñun ñoo xamante ne ñu ngi doon def talbiya bi nga wax sànq am ñoo xam ne ñu ngi doon def takbiir yi seydina anas am na ci yeneen riwaaya dane laa ya'ibu ahaduna ala saahibi kenn ci ñun doonul ayibal keneen ki ci li muy def kenn doonul woon keneen ki waaw loolu la kon nag affaire baa ngoog kon mooy lan dañ ci xame ne kon xadiis yi que ah diggante Mina bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne woon laata muy agsi bi muy ñëw fii ci Namira nga xam ne Arafa la jëm mais dafa def dafa dafa def escale Namira diggante boobu ci yoon woowu nit man nga faa def talbiya man nga faa def takbiir waaw waaw kon nag eh, xam nga ah, eh, am na masala buñ ne woon bañ ci teggi eh, yemee affaire talbiya ne woon dinañ ñëw ci kañ lañ koy arrêté waxoon nañ la Maliki yi rahmatullah alayhi te xadiisu Mawlaan ndax xadiisu Mawlaan am nomar mi ne ci saxiix yi kenn yonent bi alayhi salaam mu ñëwoon ba àddina al xilli mu ñëwoon zi foofu ah ci ki da doon arrêté li nga xam ne mooy talbiya gi ndax àgg na maxillam ndax da doon wuyu borom bi agsi na fi mu koy la mu ko doon wuyoo baloo taxoon ñu ne maalikee yi rahmatullah looloo taxoon ñu ne buy dugg Makka nit ki day arrêté mbir mi ba def sa'i tawaaf yu bayna Safa wal Marwa ak yooyu ah, mu daal di koy continuer jëlaat reprendre talbiya bi hein ba yawmu arafa bii ndax xadiisu seydina wa mawlaana ibnu Umar nekk saxiixu al al Buxaari raxmatullaahi alayhi kanta waa jumhur ñoom dañ ne woon affaire bi da koy def day def li nga xamante ne nii mooy talbiya nit ki da koy def ba na nga xam ne ba buy sànni jamra yi ca Mina ba léegi mais bokkul ak Mina bi mooy même Mina bi la mais lañ defoon Mina mooy xam nga Mina ci huitième jour bi dafa fanaan dafa yendu euh, fanaan fa julli fa fajar après xëy ñëw fii di ñëw waara fa mais Mina wax naa la dañ fay def wax naa la ci jataay bee weesu que ne loolu mooy premier jour première ñëwu Mina mais Mina am na yeneen étape yoo xam ne bésu tabaski bi. lañ naan bisu tabaski am na Mina waaye it bon ci kaw bon nañ wax lool rek ak tamit bésu tabaski bi boo tawaafee ba pare ba def tawaaful ifaada yooyu ak nekk dem Mina ak ñetti fan ya ngay def Mina walla ñaar waaw léegi nag ram yu jamara yi lay wax ci bésu tabaski ñoom ñu ne foofu lañ koy arrêté te loolu mooy wax waa jumhurul ulama rahmatullahi alayhim am na nag ci ñoom ñu ne eh, pas day mooy ñoo ñii nii li ëpp li ñu wax dañ ne day bu ñëwee bay commencer ram yi ca lay war a sànni xeer yi ca lay arrêté waaye ku mel ni ñoom imaamu ahmad ibn hanbal dane day day talbiya ba ni nga xam ne di sànni jamra yi ba pare ci ba ba ba mu pare ci lay Eh, arrêté wuñ waa jumhur min xanafiyati wa shafi'iyati ak lenn ci xanaabila yi dañ ne noonoo affaire bi mooy booy waaja sànni nga koy arrêté voilà léegi pare nañ ci wàllu kon talbiya ji kon pare nañ ci léegi voilà kon lii hadith imaam anas bi dañuy wan ne kon nit ki booy jóge bokk na ci sunna yi boo jógee euh, Mina di dem Arafa ngay def talbiya wala takbiir. boo loolu dafa am ixtiyaar mooy lu ci waaye def baax na waaw ndax nee na kenn doon loon ayibal ki ci des naan ko lu tax ngay def lii wala xam nga ne yow lii ngay def nii dese naa jaadu déedéet kenn doonu lool wax lool sama morom. kon nag bu ñëwaatee fi ñu ne woon ci suñu xadiis bi xadiisu al imaamu muslim muy xadiisu seydina jaabir ci sifatu xajjati rasulillah sallallahu alayhi melale ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ah fu ñu yemoon fu ñu yemoon fu fa ataa batnal waadi ba mu jógee namira ba mu ñëwee namira fekk tànt bañ ko defal fa duribat law bi namira hatta idha zaaghati shams mu nekk foofule fa wajada al qubba qad duribat lahu bi namira fa nazala biha mu wàcc fa hatta idha zaaghati ash amara bil qaswa'i fa ruhilat la bani jant bi jénge jóge ci zénith bi di jéng mooy heure tisbaar zuhru ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam digale ne nañ ko waajalal géléem ñu waajalal ko fa ataa batnal waadi mu dikkal mu dikk ci xur wi wax nañ la nag xur wi xur wi mooy urana batnu urana te wax nañ la sànk ne li gën dëgër mooy bokkul ci arafa mais moo gën a jege arafa que ah, moom nag fii nii euh, euh, urana dafa am benn particularité mooy ne euh, comme li al imaam al Qurtubi wax mu ne batnul waad yi mooy al munxafidu min mooy bi nga xam ne mooy li ci suufe ndax dafa foofu moom ci xur wi dafa palaa xam nga boo nee foofu dafa bari xeer ay fii kawe fii jóg tuuti fii mais urana dafa xaw a plat dafa palaa te mooy fi ci wàcc ci xur wi mu ne foofu nag dafa yaatu mooy wa yaani bihi waadi urana batnu waadi bii mooy urana lañ ci jublu de almaaruufu hunaaka ba nga xam ne xam nañ ko foofu fële wa huwa mawdi'un muttasaun jaami'un wa lidaalika xassahu sallallahu alayhi wa sallam bi xutbati mu ne nag urana gii al imaam al qurtubi boroom al mufhim ah sëriñu boroom tafsir bi abu abdillah al qurtubi rahmatullah alayhima mu ne Abu Ahmad al-Qurtubi rahmatullah alayhi de Cordoue de l'Andalousie al rahmatullah alayhi mu ne foofu nag dafa nekk bërëb boo xam ne bu yaatu la waaw mën a dajale ay nit moo ñu baree fa mën a ne mu ne looloo tax yonent bi alayhi salaam tànn foofu fële ngir def fa xutbaam waaw xutbawul namira waaye orana voilà léegi bi ñëwee foofu léegi Seydina Jaabir mu ne fa xataba an-naas fa ataa batnal waadi mu dikkal biir xur fi nga xam ne moo fa yaatu fa xataba an-naasa mu daldi xutbaal nit ñi wa mu ne waaw moo tax fii nii lañ sunnaal xutba première xutba ah ci aj gi ki nga xam ne mooy amirul xaj ki jiite aj gi sunna la bu ñëwee bés bii bésu Arafa ah balaa muy julli tisbaar écoute nañ déglu bu baax xam nga fi waxaguñ fi julli tisbaar nee na la hatta ida zaghati shams ba ni jant bi duggee dañoo gé ni jénge nekk ci kaw asamaan si mais jéng mooy waxtu zuhr mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam julliwul bi loolu xewee la ne def waajal leen ma sama alqaswa géléemam ñu daal di koy waajalal mu daldi di dem fa ataa batnal waadi mu dikkal biir xur wi fa xataba naasa mu daal xutbaal nit ñi moo tax foofu sunna la sunna la ki nga xam ne moo jiite aj gi mu daal di fay jiite mu daldi fay xutba boobu waaw ci bërëb bii te lii moom boroom xam-xam yépp ci d'accord ñoo ci dëppoo këne lii moom sunna la waaw lii nii sunna la amul ku jigéen génn waaw kantaa li ñu naan maa am na maaliki yi dañ cee dañ cee dañ cee dañ ko wute loolu maaliki yi wute wuñ ci waaw loolu wute wuñu ci lool moo tax ku mel ni ki al imaam euh, az-Zurqaani rahmatullah alayhi borom fi <laughs> def sharh mawahibul ladunniya bul imam al-Qastallani parce que imam an-Nawawi <coughs> rahmatullah alayhi dane moom bi muy def sharh hadith bi dane lii nii dañ ciy jànge këne këne lii nii mu ne fii istihbaabul xutbati lil imaami bil hajiiji yawma arafa fii haadhal mawdi' wa huwa sunnatun bi ittifaaqi jamaahiiril ulamaa wa xaalafa fiihaa al-maalikiyya ha mu ne lii nii dañ ciy jànge que ne sopp ñu xutba imam bi mooy ki jiite aj gi amirul xaj ki jiite aj gi di fay xutba sermoné fa discours fa ña nga xam ne ñooy ujaaj yi ñu ñëw di aj yawma arafa bésuma arafa fii fii hadal mawdi ci bërëb bii di namira non di urana urana ah mu ne wa huwa sunnatun bi ittifaaqil jamaahir lii nag sunna la ci dëppook boroom xam-xam yépp liñ mooy la grande majorité wa xaalafa fiha al maalikiya maalikiya yi rahmatullah alayhim daal di ci wuute ah waaye loolu nag la imaam az-Zurqaani ne non non non yan maaliki ñoo ci wuute dafa am benn partie ci maaliki yi ñoo ci loolu te ñooñu du seen wax gi dul dëgg moo tax mu ne fil hadiis imaam az-Zurqaani ah, ah, rahmatullah alayhi annahu yustahabbu lil imaami an yaxtuba yawma arafa fi haaza al-mawdi' wa bihi qaala al-jumhuur wal-madaniyuuna wal-maghariba min al-maalikiyya wa huwa al-mashhuur fa qawlu an-nawawiy xaalafa fiihaa al-maalikiyya fiihi nadar innamaa huwa qawlu al-iraaqiyiina minhum wal-mashhuur xilaafuhu <laughs> waaw parce que euh, xam nga lii mooy mooy wax gi wala nañ wax li mu wax ba pare après ñëw imaam al-Qurtubi tamit li mu wax ak al imaam Qaadi mu ne rahmatullah alayhi ci xadiis bii dañ ciy jànge que ne. dañuy sopp nañ imaam bi jiite aj gi mu daal di def xutba bésub arafa mais alhamdulilah ba ba ba gis nga aj gi nii defuñu comme niñ doon def <laughs> mooy nettali nettali yi ba pare dooru indi njàngat yi mais loolu doon na xaw a doonu loon xaw a compliqué yéen foofu <laughs> mais nii nga xam ne niñ def depuis le début nga xam ne depuis ci aj yi quoi lu ñuy àgg rek dañuy def masala ya fa ne en tout cas lañ bon yi nga xam ne ñoo jàppandi après ñu jàll ah bu ko defee bala ñuy dépasser fenn ñu ñu ñu ñu jeexal foofu daal di jàll ci leneen <laughs> xoola imaam Az-Zurqaani rahmatullah alayhi mu ne xadiis bii nii dañ ciy jànge soppu imaam bi daal di xutba nit ñi bésum Arafat ci bërëb bii di Urana mu ne wa bihi te lii ci wax ji xaala la wax al jumhuuru jumhuuru mooy majorité boroom xam-xam yi ñëpp ci boroom xam-xam yi mu ne wal madaniyuuna wal maghaariba minal maalikiyya ak ndax en fait yi dañoo nekk ay ay ay ngu ay ay ay pàcc maalikiyya yi surtout bu ñuy wax euh, maalikiyya yi nga xam ne yu yàgg yi pas léegi nii mais boo déggee ma tu euh, maalikiyya yi ci jamono yu yàgg mooy ci al euh, qadim ak ñooñu ñooñu dañu amoon ay ay différence yoo xam ne wuute dañu wuute dafa am liñ naan lekkool lépp lépp ngiru Maalik imaam Maalik la rahmatullah mais dafa am école boo xam ne l'école médinoise école boo xam ne waa Médina la comme ñoom al imaam Ibn Wahb mu am lekkool euh, égyptienne wala misro misroise <laughs> mooy waa Misra <laughs> comme borom Mudawwana ah al imaam Abdurrahman al-Utaki ah muy borom Mudawwana ah, ah mu am Iraaqi yu mu am ñi nga xam ne ñoom al-Qaadi Abdul Wahhab mu am waa Iraq mais mu am Maghariba mooy waa l'Andalus Maghariba nag du Maroc ah. non non mooy ouest. boobu ñu nekk Tunisie Algérie Maroc ak Andalousie ñoom al imaam Ibn Abdul Bar ñoo ñépp ci Maghariba yi lañ bokk waaw ñoom al imaam Qadi Iyad ci Maghariba yi lañ bokk ndax moom marocain la woon mais Maghariba tekkiwul le marocain mooy ñu dëkkoon l'ouest loolu mooy loolu dafa am solo léegi nag loolu la imaam Az-Zurqaani di wax ne. wax jii que ne dañoo yoonal dañ koo sopp ki nga xam ne mooy ci jiite ak gi mu daal di def xutba fii ko yonent bi alei saatu salaam def fii nii ci fi nga xam ne mooy urana loolu mooy waxu jumhurul ulama wal madaniyuna ak ñi nga xam ne ñooy waa Medina wal maghariba ak ñi nga xam ne ñooy waa maghrib ah ah minal maalikiyati bokk ci maalikiyyi wa huwa al mashhur te lii mooy li nga xam ne mooy li siiw ci ngiiru maalikee yi maalikee yi waxuñu ne imaam bi jiite eh, ak gi xutba urana soppuñu ko déedéet ñun bañ a wax bañ koo sopp na xadiis bi mu ne nag eh, fa qawlu nawawi kon nag waxu imaam an-nawawi imaam az-zurqaani mooy wax rahmatullahi mu ne waxu al imaam an-nawawi bi mu wax nag ne dañ nettali woon ko sànq ne ne lii mooy waxu jamaa euh, jamaahirul ulama mu ne ñi ñi nga xam ne ñoo ci génn mooy <coughs> mooy ñi nga xam ne ñooy maalikiya wa xaalafa fiiha al maalikiya mu ne fii nazar wax jooju am na lees ciy seet innamaa huwa qawlul iraaqiyiina minhum wal mashhur xilaaf mu ne loolu wax jooju imaam Maalik wax non imaamu Nawawi nettali ci Maliki yi loolu mooy Maliki yi nga xam ne ñooy l'école iraki d'Irak voilà l'école parce que l'école d'Irak dafa am l'école médinoise am l'école misroise misroise xaw ma nu ngeen koy waxee ak l'école maghariba ne lii wax jii nag waa Irak ñoo ko wax. mooy maaliki yu Irak yi ñoo ko wax ko te loolu sax dafa wuteek li nga xam ne mooy li li siiw ci suñu mazhab dëgg la ko ay maliki lañ mais ñooy lekkool irakienne alors que école mooy wax jooju noonu dëgërul ci ci ngiir gi kon kay mënuñ ñu ko wax ne ñun moom lañ wax hein fekk en fait <laughs> euh, imaam al-Qurtubi en fait moom dane bi muy wax ci fii tamit ci wàllu xutba bii dane lii dalilun li Maalik wa jami'ul madaniyiin wal maghaariba id qaalu li yawmi arafa xutbatun qabla as-salaa yudhakkaru an-naasu fiihaa wa yu'allimuhum maa yastaqbiluuna min al-wuquufi wa ghayrihi min al-manaasik wa huwa aydan hujjatun 'ala ash-Shaafi'i wa Abi Haniifa id qaala laysa arafa bi mawdi'i xutba wa huwa qawlu al-iraaqiyiina min ashaabinaa al-imaam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi <laughs> bi muy wax lii mu ne fa xataba naas lii Seydina Jaabir wax ne yonent bi alayhi salaatu bi mu ñëwee ba Batnu Urana mu daal xutba li nga xamante ne mooy xutba sermon nit ñi mu ne lool dalil la boo xam ne ngir imaam Maalik waaw gis nga lim contraire ak li imaam An-Nawawi doon nettali sànq mu ne wa jami'ul madaniyiina wal maghariba li nga xam ne mbooleem boroom xam-xam maaliki yu maga madina yi ak magaariba yi ñoom ñépp d'accord nañ ba nga xam ne ci lañ wax ne yow mu arafa am na xutba boo xam ne lañuy ñuy xutba avant ñuy julli nga xam ne imaam bi da ci fàttali nit ñi xamal leen ci li nga xam ne moom lañ jëm ci yeneen yi ñu war a def ci aj gi mu xamal leen nan lañ koy defee ngir ku nekk ajam baax ndax mooy jaamu yàlla ji leen fi indi waaw loolu dinañ ci ñëw gaa nga xam ne dañoo bëgg gi ñu def ko tribune politique xam nga yëfi caaxaan yooyu ñu ngi fi ñëw mutadarriina sawaay ñëw fi ngir buur yàlla kese képp ñu ñëw wuyul ko wa addin fi naas ñu ñëw wuyul ko fi fi fi naas yatuuka eh, eh, eh, rijaala wa ala kulli daamirin yatuuna min kulli fajjin amiqin sawaay loolu alxuraan wax nga xam ne moo ñu tax a jóg bi mu ne Seydina Ibrahima alayhi salaam wooteel yëgaleel ci nit ñi ñu ñëw ak ci sama néeg bii dinañ boo wootee dinañ bàyyeekoo fone di ñëw nga gis léegi ngay gis léegi léegi ay gaa yoo xam ne ñu naan non c'est que discours yi c'est c'est c'est bon yii nii imaam yi def nii jour waaye saoudien yi dañ leen a war a xëcc di nangu aj gi ci ñoom ko en plus seen xutba yi ñuy def xutba yi nga xam ne bon ban njariñ la am waaye monde monde musulman voilà traverse kii xoolal pauvreté bi am ci monde musulman bi xoolal dégradation de mœurs yi xoolal bon ni ñu kuffaar yi di sonale waxuñ ci yooyu ñu nekk fi di wax yoo xamante ne nii sawaay ñii ñii da ngay waaru quoi léegi wala xoolal li xew géo la géopolitique mondiale hein loolu waxuñu ci les Nations Unies wax kaen sawaay ci mbir yi ni mu demee au lieu ñu nekk ci yooyu mu nekk loo xam ne dañu ku nekk jóge fu nekk ngir ñu wax ci problème u jullit yii loolu ma ne wax problème u jullit yi taxul a jóg aj aj du wax problème u jullit ñi problème u jullit ñi mag feneen lañ koy waxe mais du pour ñëw aj war a jaamu yàlla jaamu spécial nga xam ne buur yàlla day day day day day wax malaaka yi ndax di ko wan jaamam yi xool leen sama jaam yi ni nga xam ne nañoo jóge fu nekk ñëw uniquement ngir man taxaw fii ci bërëb bii di arafa mutadarriina ah toroxlu lépp ngir man yow dinañ bàyyi loolu nekk fi naan voilà voilà comment on va faire y a des problèmes yooyu ma ne moo tax ñi koy wax ba pare nag ñu jàpp na ñu ngi wax lu am solo gaa yooyu mais vraiment kenn ginu leen a nekk ay juhaal gaa yooyu esprit lan mooy ruuxu xaj sax xamatuñ ko xaj mooy damaa ak ak gisoon nañ étymologiquement li muy tekk ci début mooy damaa jël jublu ak sama lépp ci borom bi subhaanahu wa jublu ci moom képp tant ay li xew problème politique yi problème politique yi si dañ koy régler mais du fii du bërëbam tey moom taluñu li ñun ñu ngi ci suñu borom lii wañu fi indi dañoo ñëw ngir aj bu ñu paree nag bu waaw bu ñuy nañ loolu ñu régler ko dañoo soxla sax bàyyi ba ñëw ci màkk màkk naan dañuy régler yooyu loolu lu tax mu wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynahuma est ce que dañuy xaar ba ci ajji suñu borom dane ah unzuru xaar leen intaziru ba ba ba ba ila mawqifi arafa ah, ah, fa tuslihu baynahuma loolu la ñu wax loolu nga xam ne moo war a nekk suñu quotidien mais newuñu ci di woo kuffaar yi di ñu ko defal ñu ñëw suñu aj gi nga xam ne moom moom lañu war a def ñu naan ñu euh, lu tax soppuñ ko tribune politique ba pare jàpp ne ñu ngi wax lu am solo mais haawulaay humul juhal quoi gaa yooyu mooy feruñ it yi mooy ñooñu vraiment mooy de jàpp nañ ne nag ñoo gën a yeewu foog ne ay propositions yu am solo la ñuy def alors que defuñ fi tous li ñuy def dañ naan leen foo base idées yi jël leen yépp ngeen dem ak moom te ngeen bàyyi ñun dañuy aj quoi. voilà léegi kon mooy loolu amaana dañ ci ñëw beneen yoon ah. kon al imaam al Qurtubi kon rahmatullahi alayhi danel te lii nii mooy xutba bi loolu la mu jàngal leen maa yastaqbiluna min al wuquufi wa ghayrihi min al manasik waaw mu jàngal leen li jëm ci kanam après Arafa ndax bari na ñoo xam ne am na pays yoo xam ne moom taxaw nañ ci lool ci information yi ma dégg que ne ñoom dañuy fexe seen ujaay yi dafa am ay formation yu leen defal dëgg la Sénégal gis naa ne ñu ngi koy commencer bon peut du ma ne amul woon mais léegi moom macha allah gis naa ne bu aj gi ñëw wala période aj bi gars yi dañ ciy waxtaanee di ko kii loo xam ne bon amul woon ay jamono bon jusqu'à il y a deux ans quoi il y a ans ba may mujjee xool yooyu doon naa ko gis ñu ciy góor góorgóorlu lool. waaye nag depuis 2017 manuma leen cee wax lu leer xaw ma ci dara xaw ma lu fay passé ci wàllu seen télé yi voilà léegi nag kon nag affaire boobu mooy man en daal ba ma ci mujjee di seet ñoom moom lu baax la woon te tamit agence ak tamit le fait commission bi ñuy ñuy dajale gaay ujaay ji léeg-léeg fenn moo xam benn bërëb côté euh, dans Léopold amee ñu leen dajale foo xam ne wala di leen wan nan la ñuy aje loolu it lu am solo loolu sunna la waaw mais teewul imaam bi bu ñëwee bésu bés bi Arafa mu xamal leen tamit yooyu xamal leen tamit yi nga xamante ne mooy li jullit ñi seen biir ni ñu war a dewee comme ni ñu koy gisee ci xutbaab yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamal leen seen mbiri diine ñu gin cee jàpp ak li gën a jublu ñu gën jublu ci li des ci ak ji ak nan lañ koy def léegi nag al imaam al Qurtubi mu waxee mu ne wow wa hujjatun ala Shafi'i mu ne lii nag uj kii la eh, argument la contre mooy al imaam ash-Shafi'i ak imaam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi bi nga xam ne ci lañu ne Arafa amul benn xutba bu ñu fay def waaw laysa Arafa bi mawdi'u xutba du bërëb xutba mu ne te loolu mooy waxu iraqi yu ne yi ci ñun ñun maaliki yi waaw eh, léegi nag al imaam Qaadi Iyaad li mu wax sorewul nii imaam az-Zurqaani raxmatullahi alayhi mu ne mu ne hein wattafaqa ash-Shaafi'iyyatu aydan mooy bi mu nee lii imaam an-Nawawi nettali ci maaliki yi non non non fiihi nazar am na luñ ciy seet parce que ñun waxuñu loolu ñi ko wax ci ñun mooy mooy iraq yu ne yi ñi dëkk iraq les maliki direct ñoo ko wax rahmatullah alayhi alors ñoom seen wax jooju du li gën dëgër ci suñu ngir ba pare imaam az-Zurqaani mu teg ci mu ne wattafaqa ash-Shaafi'iyyatu aydan ala istihbaabiha xilaafan lima tawahhamahu Iyaad wal Qurtubi <laughs> mu ne Shaafi'iyya yi te lool Shaafi'iyya yi seen côté imaam an-Nawawi wax na ko léegi rahmatullah mu ne mais même xanaa Shafi'i yi dëppoo nañ ci ne xutba bii nii fii nii ci Urana ba Arafa loolu sunna la contrairement rek li nga xam ne moom la def defle al imaam Qadi Iyad bi mu ne Shafi'i yi ñoom wala imaam Shafi'i moom moom d'accordul ci lool mu ne lool def def la la ci moom bañ a d'accord imaam Shafi'i lool kay Shafi'i yi kay lool lool kii la non seulement seen imaam mais ñoom seen ngir loolu noonu dañ koo sopp waaw. na ko noonu al imaam al Qurtubi def def le gi ñu def def le jàpp ne Shafi'i yi rahmatullah affaire bi du du ñoom soppuñu ko déedéet bañ koo sopp <laughs> lii nag laa doon wax ne euh, madahib yi boo leen di jàng li gën li nga xam ne moom mooy li gën moom mooy boroom madhab bu ne xoolal ña nga xam ne ñooy référencé ca ñoom nga jànge ko ci ñoom nga jànge ko ci ñoom nag tekkiwul nga ne ma ah mais sawaay man instant bii damaa gis benn fii bu fi ne man xaw ma fii ah même bu ma xamee ne diw nee na xanafi la mais quand même du bu may jànge dañ naan la mais nga jànge ci moom daa tekki ne mooy yow bu dee am nga capacité soobu ci téere yi ñoom am nañ ay téere de référence am nañ ñoo xam ne seen ngir ñooy référence yi nga gëstu téere yooyu waaw ki ngay xamee ne masala sàngam surtout ñi ramassé comme ni ñu la waxoon ñoom ay ay imaam ibnul abidin yooyu ci xanafiya yi nga xam ne te te fekk te mu nekk ci ñu mujj ñi nga xam ne day ramassé li fi jaar yépp mu segg ko ah nga xam ne ah nga ne ah lii de moom nga mën a wax ne lii moom la Maalik la la la kan wax xanafiya yi ma dem ci Shaafi euh, Maalikiya yi naka noonu ma xool ñi nga xam ne ñooy référence yi nga xamante ne ah ñoom moom ci ñoom la ñuy sukkandikoo. comme ay boroom mu daw wanaat yooyu ma ne ah lii moom man naa ne ah mbir maa ngi léegi maalikee lii lañ wax shafi'iyya yi nga dem ci ñoom imaam an-Nawawi hanabila yi nga dem ci ñoom al imaam Muwafaquddin ibnu Qudaama ñu mel noonu mooy ne yooyu boo koy def loolu ci ngay ndax ñooñu lu ñu mën a wax borom mazhab ñoo gën a xam seen mazhab waaw ahlu makkata adra bi sha'abiha waa makka ñoo gën a xam seen xur yéeg seen kii yéeg yoon yéeg mbedd ya nekk makka waa makka ko gën a xam waaw ñoo ko gën a xam ku dul mag mekkuwaas <laughs> waaw mu ngoog <laughs> loolu moo tax lii de am nga gis imaam mm, Nawawi premièrement moom dafa juum ci lim ko askanale Maliki yi ne ñoom soppuñu ko waaye ñaari maaliki yu mag yi imaam al al al al-Qurtubi ak imaam Iyaad tamit qaadi Iyaad ñoom it dañoo juum le ñu ne Shafi'i yi ñoom it soppuñu ko ah <laughs> <laughs> voilà kon nag bu ñëwaatee ci sunu xadiis bi fa xataba ñu ngi ci moowu fa xataba fa fa ata batn al fa xataba an yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di xutba nit ñi waqaala mu ne xutba baa ngi Seydina Jaabir moo ñu koy nettali mu ne inna dimaakum mooy bien sûr baadama hamidallah wa asna alayhi loolu boobu xam nañ ko mooy fa xataba naas mu discours nit ñi Seydina Jaabir commencé wul li yonent mi alayhi salaam njëkk a wax yonent mi alayhi salaam xutbaam da ko doon commencé as-sanaa ala Allah alhamdu sant yàlla bakk ko kañ ko. julli ci moom boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di commencer te waxoon nañ la ñu ko commencer amma du faslal xitaab même bu dee tudduñu ko xam nga ne moos yow boo ñëwee comme en tant que tey nga nekk imaamu aj gi manoo commencer rek ne man ni may def damay def xutba bi yonent bi alayhi salaam de wax ma ñëw rek commencer taxaw ñépp kii ma ne inna dimaakum déedéet déedéet mooy da ngay ubbi li nga xam ne mooy ubbi xutba sant buur yàlla ah bàkk ko kañ ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa boo paree boo bëggee topp sunna dëgg-dëgg nga ni amma ba'du waaw wa ba'doog summa ba'doog yooyu yëpp sunna sunna daal mooy amma ba'du waaw <laughs> amma ba'du <laughs> ginnaaw lii faslal xitaab mu ne inna dimaakum ñu jàng kii bi ba pare inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka xormati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa alaa kullu shay'in min amril jaahiliyati tahta qadamayya mawdu'a wa dimaa'ul jaahiliyati mawdu'a wa inna awwala damin ada'u min dimaa'inaa damu ibni Rabii'ata ibnil Haaris kaana mustardi'an fii banii Sa'd faqatalathu Hudayl wa ribal jaahiliyati mawdu'a wa awwalu riban ada'u ribaana ribal abbaas ibn abdil muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu wattaqullaha fi nisaa fa innakum axadtumuhunna bi amaanatillah wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alayhinna allaa yuti'na furushakum ahadan takrahuuna fa in fa'alna zaalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih wa lahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fiikum maa lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaabullahi wa antum tus'aluuna anni famaa antum qaa'iluun qaaluu nashhadu annaka qad ballaghta wa addayt wa nasah fa qaala bi usbu'ihi as-sabbaaha yarfa'uha wala sabbaaba yarfa'uha ila as-samaa wa yankutuha ila an-naas allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad allah lool mooy xadiisu seydina jaabir bi ah lii mooy discours bi lii la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di discours keroog ah mu ne ah inna dimaakum yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xutba de ci batnu Urana bésub Arafa ginnaaw zawal ginnaaw heure dhuhr mais laata bu koy julli mu ne inna dimaakum dëgg-dëgg seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi xaraamun aleykum dafa xaraam ci yéen waaw mooy seen inna dimaakum mooy deretu seen mbokk yi waaw ndax al mu'minu mir'atul mu'min aji ngëm yàlla ji aji ngëm yàlla ji mooy seetoo waaw ne inna dimaakum seen deret yi xaraamun waaye naka doon wa amwaalakum mooy jullit amul droit safku dami muslimin misl jullit amul droit di attenter vie wu mbokk jullitam di tuur deretam loolu noonu xaraamun aleykum loolu dafa xaram ci yéen catégorique waaw loolu c'est catégorique waaye waaye waaye tamit na inna dimaakum mooy tuur seen deret mooy fexe yow di attenter sa vie jàmbur sa viwu bopp comme xaroog al intixaar ak yooyu yépp xaraamun aleykum yooyu yépp dafa xaraam ci yéen mooy nit amul droit di mettre fin à vie loolu dafa xaraam waaw l'islam du mettee metti metti bañ na la euthanasie sa bopp wala yow diw rayal diw parce que bon sonn na quoi yaa tabib yow le médecin piqûral sa comme que d'accord na ci mu faatu déedéet inna dimaakum moo tax loi d'euthanasie loolu dafa xaraam ci l'islam l'islam àndul ci euthanasie waaw mooy rey nit naan waaye il est d'accord signé comme li xew ay yenn pays yi loolu pays kuffaar yi la ñoo xam mais sharia yonent mi aley saatu salaam xamal nañ nañu inna dimaakum wa amwaalakum seen alal yi tamit non seulement seen mbokk wala yow ngay atta ngay ngay fexe alalu sa bokk nga koy jël di ci def lu la neex bu dee boroom kër gi la moom alalu soxna si daal mu mel ni mbiru boppam la déedéet xaraamun aleykum amu ngeen ci droit loolu alalu boppam la waaye soxna si it ginnaaw bil ma'ruf li yonent mi alayhi salaam waxoon sayyidatu Hind ah zawji Abi Sufyan li waxoon Hind bint Rabi'a ngir bam ne ko Abu Sufyaan da rajulun shahih nit la koo xam ne daal loxo bi daa xaw a banku est ce que mën naa jël ci alalam nu ma dundale man ak sama njaboot mu ne ko jëlal loo xam ne bil ma'ruf waaw mais kantaa jël ko di ci fowee ka noosee ka jëndi périk ak lu nekk ak gën ay voyage walla euh, abone ci ay lu kenn xamut loolu moom dafa daganut daganut mais bu dee loo xam ne ci kër gi la jëm loo xam ne seenug dund la nga jël ci bil ma'ruf ci loo xam ne mooy dunduk fa nga ne la nga xam ne moom ku jàpp ci lool ñu ne kii mu ngi dund dunduk normal bil ma'ruf kon wa amwalakum ak seen alal yi waaye yéen seen alal yi bopp tamit xaraamun aleykum mooy jël sa alal naan maa moom alal ji lu ma neex def loolu xaraamun aleykum sa alal manoo ko jël di ko dilapider waaw ndax bés boo ko defee yow ci sufahaa yi nga bokk mooy ñi nga xam ne seen bopp dafa de manqué wiis dañoo dese te ñooñu dañ leen a war a xijr mooy dafa war a am ñoo xam ne hein ñooy jël kon seen alal di leen ko gérer gestionnaire de biens lañu war a am kenn du leen ko bàyyeeg ñoom park ci sufaha yi la bokk yi nga xam ne suñu borom waxoon na bu leen jël seen alal yi du ko jox ñu mel noonu kon ñu mel noonu bu ñu ko amee ci charia dañuy ut koo xam ne mooy chargé de la gestion des biens d'une personne pareille waaw moo tax bari na fi loo xam ne bu doon suñu réew yi ay Sénégal yi nii. bu doon réewum charia la bari na maire yu bari seen alal dañ koy nangu di leen ko gérer waaw bari na tamit gaa yu bari ay ay ay xawma ay ay ay jantalmaan lañ jàppe seen bopp seen alal dañ koy nangu di leen ko gérer seen salaire ñoom du dem ci seen compte wala seen compte dañuy changer code bi jox ko benn waaye mu yoral leen ko sinon dañ koy yàq koo xam ne sa bu amee salaire te lool bokk na ci nga ñëw liggéey jaay jën ba sonn ah jaay fu nekk jaay caaf fii jaay ay mango nga gis xoolal maire yi dañuy sonne ah ci affaire yi loolu lépp nga jël ko yàq ko ci bennum xew kooku bu doon ci diine bu lislaam la fu ñuy doxal sharia kooku dañ koy gérer alalam waaw parce loolu normalul normalu yow nga nga liggéey li nga liggéey lépp dajale ko sonn ci di xëyi fajar di def lu ne di guddee ñëw la nga ci am nga jël ko dóor ko ci xew pare di lépp <laughs> gars yi kooku buñ ko xijrul utal ko tuteur kan lañuy ñuy utal tuteur keneen parce que bu boobaa moom gone gi nga xam ne buñ ko joxee xaalis mu yàq ko benn la <coughs> benn la waaw ah? waaye yi nga xam ne it bu yoree alalam bu amee salaire am <coughs> boo mayul ay magazine la koy jëndee magazine de basket yooyu la koy jënde ba fàtte sax moom li muy lekk ak ñi muy dundal sax da bi mais vraiment day fàtte mais sax ñoom existé nañ kooku kay alalam duñ ko ko si sinon mu lor lor ñeneen bi talaa darara wala dirara kon inna amwalakum inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum nit amul droit di attenter ci viwu boppam waaye amul droit alalam di ko yàlla jox xéewal gi ko yàlla xéewale mu naan maa moom lu ma neex laa ciy def gars yi naan bon c'est son argent hein il n'a qu'à faire ce qu'il veut là ce qu'il veut hein non non non non non du l'islam mukk wala tubazir tabzira innal mubazzirina kaanu ikhwana ash-shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuura suñu borom nee na wala tubadhir tabdhira bul pasar pasare ak pasar pasare ndax ñiy pasar pasare di yàq ah kaanu ikhwaana shayaatiin ñoom ñooy mbokku shaytaane yi te shaytaane moom dafa weddi boroomam te inna allaha la yuhibbul fasad buur yàlla bëggul yàq waaw loolu moo ko yonent bi alayhi salaam wala taj'al yadaka maghlulatan fi 'unuqik wala tabsutha kullal bast ah déedéet waaye ni ngay def wabtaghi bayna dhalika sabila bul jël di dépasser mooy nay nay lool la kinaaya ak loolu mooy parabole boobu la joxe bul lem sa loxo bi ca sa doq gi ndax nay yow doo joxe dara daanaka di nga xañ ñi ngay dundal sax ñi nga xam ne dundal leen dafa war même sa bopp ndax nay mu ne bul mel noonu waaye nag sa loxo it bu ko lem ba ci sa doq gi mooy naye noonu waaye bu ko tàllal tàllal bu ëpp loo xam ne mooy mujj gi ndax yàq lay tudd waaye wabtaxi bayna daalika sabila mooy da jàpp diggante loolu mooy alwasatiya waaw wa kadhalika ja'alnaakum ummatan wasata mooy mbiru jullit dafa war a diggu dóomu lépp loo xamante ne nii cent francs lay jar bu ci joxe quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf ndax boo ko defee nay la tudd te nga am lu te nga mën a joxe sax cent ngay joxe waaye nag loo xam ne cent lay jar nga def ci quatre cent loolu yàq la tudd loolu yàq la tudd loolu la borom bi wax wala tabsuta kullal bast waaw ndax boo ko defee da mujj sax ngi nekk koo xam ne dañuy koy ŋàññ waaw kon nag affaire bi mooy lool du sama alal la ñu naan sawaay lu ko neex def moo tax amoo droit ñu ne yow dañ laa pare loo benn benn soirée walla xawaare nga ñëw en tànk que jullit nga fay def dara amoo ci droit waa suñu coupe de de nawetaan bi ñu ngi ko pare parrainé alaaji diw nga daal di jël cinq cent mille dóor ci taabal ji amoo ci droit sa alal jooju waroo ko def foofu inna amwaalakum inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum waaw xam nga yëpp boo koy wax c'est bizarre waaw parce que gars yi man li tax surtout may gën a kii ci wàllu xam nga football caaxaan yooyu gars yi am na gars yi dañoo dem ba daanaka ak ay làmb yi daanaka jaay xaw ma dañoo ñemeetu la wax ni lii baaxul wala jéem waaw xaw ma dañoo ñeme parce que même ñi naan dañuy wax ci diine sax dañ koy seetaan en tout cas ñenn ñi ndax ni ñuy waxe ngay xame ne kii moom day seetaan affaire yi est daa tax mu baax mais baaxul mais lu baax ak lu bon du ñeem walaw anjabaka kasratul xabiis même bu dee ne. mbon dafa law ta bari loolu manula fexe ba lu bon du nekk lu dul lu bon lu baax nekk lu baax bu doon la walakin aksara naasi laa yaqilun walakin aksara naasi laa ya'lamun kon mbir mi mënuñu koo teg rek ci ñu bari ñu ngi koy def kon loolooy wane ne baax na déedéet wax naa la dalil ci diine du ne sëriñ diw mu ngi def wax naa la sax darul sax est sëriñ diw même koo xam ne waliyu diw wilaayam sax na de waxuma koo xam ne dañ ko koy jiiñ koo xam ne ak nekk waliyum sax na kooku sax ay jëfam du du tegtal ci bii est-ce que xam nga ne même saxaaba yi radiyallahu anhum boroom xam-xam yi rahmatullah dañuy wuute est-ce que jëfu sax mooy saxaaba yi seen jëf dalil la wala du dalil te moom bu dee ci saxaaba yi lañuy lañuy lañuy nekk naan ndax dalil la am du dalil mooy bu ma wax keneen mooy dalil ci diine mooy alquran mooy sunna te saxaaba yi li ñuy wax noon mooy loo xam ne gis nañ ne mooy xawlu saxaab yi wutewul ak keneen ci ñoom te gisuñu beneen wax feneen waxam rek lañ gis te tamit en tout cas euh, grand principe charia yépp alquran ak sunna wax ji jëm ci yooyu ci kaw loolu lool sax ñépp d'accord ñu ci moo tax ma ne na ñu ne sax waliyu boo xam ne il est wilaayam leer na ak jëfam sax dadul dalil ci sharia du argument moo tax ma la nag yow lan nag nga may waxal ñoo xam ne moom de toute façon àgguñu foofu àgguñu foofu nga naan parce que ñu ngi koy def loolu day wane ne baax na dara baaxu ci dara baaxu ci waaw amoo droit di pasar pasaree sa alal ci loo xam ne daganut waaw ñépp teg ko il a le droit amul droit bi kan moo ko may droit bi buur yàlla moo yónn moo ne bu leen yàq wax waxu ci lam nañ yonentam alay sarsam inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka xormati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada seen deret yi dafa xaram seen alal yi dafa xaram seen kaw de dafa xaram seen kaw waaw réputation nit amoo droit yàq ko moo taxit nit nit nit amul droit yow nga yàq deru ñi nga bokkala ah. te ni nga koy yàqe mooy yow nga am comportement bu ñaaw fa nga ne amoo ci droit waaw amoo ci droit loolu moo tax xam nga loolu benn affaire la boo xam ne nit yi jamono ñu bari duñ ci bàyyi xel da gis ñoo xam ne dañuy nekk ndaw yàlla may leen lenn ci star ak taar wala ak am alal walla daal benn notoriété wala benn daraja duñu xalaat seen ëllëg mii ñu nekk fi di fo ba ñépp xame leen ko waaw ñépp xame leen ko waa joo xam ne xam nga xalaatul sax ne mais mais man lii nii c'est éphémère imagine bu yàlla defee euh, li ma kii de mooy ñaan naa yàlla samp famille te ku samp famille ñaan nga yàlla am ay doom xalaatul ëllëg doomam yi ñu koy rappeler seen yaay wala seen baay liñ fi newe woon waaw xam nga neexul ci ci kenn gaay nga màgg nekk fi ñu naan la yow sab ci ñu ne diw mii xam nga xam nga xale bi booy bii xam nga ko ah, non xaw ma ko kii mooy kan man naa ko dóor a gis mooy kii bu ma la waxoon baayam léegi nga xam kii kii bo kii kii nga ne bu kan mooy baayam non baayam baayam baayam ma di doon baayam ma di woon gërëyee mooy mooy mooy mooy baayam mooy baay mooy saay mooy doxaankat bu mag bi rek ñu ne ah xam nga kenn xam nga xale bi loolu du ko neex dégg ñu naan ko sa baay no sa baay nag vraiment wuu sa baay ak ndawam fii parce que kooku sóorul woon démbam gone gi moom ñu ngi yàq deram réputation am te lan yaa ko yàqoon te ba nga koy yàq dund moom xaajagul woon sax bokk ci ci ci ci ñuy exister waaw yaaya ma manoon a pakkar ñi laayi la fop doon tas wala yaayam de sa yaayam de moom aka ñeme woon les les les les les les les kii yu show yi xam nga loolu loolu ci ñun moo moo bëgg quand kan ci ñun moo moo bëgg ñu ñuy wax mu dégg ñu naan yaayam noonu la meloon ah wala kii yaayam moo fi njëkk moo fi njëkk indi jiin seere non yaayam ma ko mënoon a dagal xam nga lool kenn ci ñun bëggul lool pourtant yàq na mu ngi yàq lool nag amoo ci droit premièrement dafa xaraam ci yow mais <laughs> xaraam gi daal du du xaraamu mais mooy lii lépp la kon nag inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum seen deret yi seen alal yi waaye ak seen dimaa yooyu réputation yeeg yépp ci la de ci kon nag insha allah bon dañuy yem noonu ci commencement wu mbir mi ah léegi bii di ñëw insha allah ba léegi ñu ngi fan ñu ngi bat ibnu urana yawma arafa ñu ngi bésub arafaat ñu ngi ci xuru urana yonent bi sallallahu alayhi mu ngi xutbaal jullit ni allahu akbar te ci kaw gélee moom la newoon comme niñ koy gisee ci yeneen riwaaye yi ah ci kaw gélee moom dinañ ñëw tamit ci masalaam nekk ci kaw géléem di xutba ah di xutbaal saxaaba yi xutba bi bésub arafa